kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna gisoon nañ li nga xamante ne nii mënoon nañ ni benn mbambastal la ab introduction la woon ci saar bii di suuratul Aaraaf léegi nag tey lañ waxoon bu soobee suñu boroom walillahi alhamdu walminna ñu daal di dugg li nga xam ne mooy ci saar bi kon suñu boroom tabaaraka wa di tàmbale mu ne bismillahi rrahmaani rrahim ci turu boroom nga xamante ne nii arrahmaani rrahiim mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem jooju yaatu ki nga xam ne mooy ki yaatu yërmande mu ne nag alif laam miim saad loolu nag mooy kon ya nga xam ne moom lañ waxoon ca suuratu qaaf ci fawaatihu suwar yii loolu lañ ciy doyloo ak saar yi mel alhamdu wal mu ne kitaabun lii de ab téere la de boo xamante ne nii unzila dees koo wàcce ilayka ci yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam falaa kon nag mu nekk fii sadrika ci sa xol xarajum benn xat-xat minhu ci li nga xamante ne nii mooy ci alquraan jii di ko joxtali bu ci am benn xat-xat de walla wala yéeféer yéeg yooyu loolu yépp bu mu la jox benn xat-xat de seenu bañ buñ ko bañ ak li nga xamante ne nii mooy bañ ku leen koy dégtal ba tax ñuy def ay campagne de diabolisation di bañ alquran bañ ñu leen koy dégtal loolu yépp bu ci am benn xat-xat de loolu boroom nag ne maa la ko wàcce nag ci yow li tun lira bihi ngir nga xuppee ci ñi nga xamante ne nii ñoo ngi ci ay bàkkaar nekk ci ak mooy yàlla ngir nga xamante ne nii ñu génn ci mooy yàlla yiñ ne te wuyul seen boroom tabaaraka wa taala rawatina ñoom yéeféer yi waaye wa tundira ku gëm yàlla yi dañ koy xuppu leeg-leeg wa dikra waaye alquran jii dañ na koo yónnee ci yow ngir mu nekk tamit loo xam ne ak fàttali la lil mu'miniina ngir wayu ngëm yàlla yi nga xamante ni ñoo ko nangoo gëm nangu laa gëm te nangu ci tëngu ñoom de ak fàttali la doon ci ñoom aw waaraate wu baax la ci kon nag mu ne tabion ay wa kon jaam yi ginnaaw bi ngeen xam ne yéen gëm ngeen kon nag topp leen de maa li nga xamante ne nii yéen waa nit ñi yépp yéen suuf yi yépp kuffaar muslimuhum wa ko wa kaafiruhum ñi ci gëmam ñi ci gëmul yéen ñi gëmul wommatu leen gaaw alhamdulillah te daal topp ci li nga xamante ne nii mooy alquran ji kon mu ne tabion ay wa waay topp leen maa li nga xamante ne nii unzila ilaykum min rabbikum moom lañ leen wàcceel mu tukkee ci seen borom bi leen moom bi leen màggal bi leen yartaal di leen tollal li ngeen toll daal di leen defal lépp wala tattabi'u te ngal la waaye bu leen topp min dunihi wëllif seen borom tabaraka wa taala ne ko fi dégg bañ koo jaamu awliya a jàppe ñoo xamante ne nii ay ñoom ngeen def parandoo muy xërëm yi nga xamante ne nii ñoom ngeen jënde jaamu yàlla bi ngeen waroon a def ngeen daal di koy topp ñoo xamante ne nii ñoom ngeen di jaamu naan ngir ñu jaamu suñu borom tabaraka wa foog gaa yooyu daal ñu boole leen ci suñu boroom nag ni déedéet loolu bu leen ko def de bu leen jàppe parandoo kenn lu dul boroom bi tabaaraka wa taala mooy dee leen ko jaamu te bañ koo bokkaaleeg leen na waaye nag moom boroom bi gis na ne te xam na ne xaliilan lu néew yéen nit ñi ma tadakkarun ngeen di fàttaliku di waaru mooy ni li ëpp di nit ñi lu bari lu néew a néew lañuy fàttale koo ko waaru de mu wa kam min qaryatin mu ne ñaata waay ci ay gox ahlaknaaha la ñu alak ñun borom bi tabaaraka wa taala ba ñu ñëwee nag ba dogal ne dañ koy alak fa jaaha mu daal koy dikkal ba su naa li nga xam ne mooy suñu mbugal suñu tartaru mbugal de bayaatan fekk leen ñuy nelaw aw hum qaa'iluun wala ñoom sax ba mbugal may ñëw ñenn ñi da leen fekk ñuy nelaw mooy dañoo yëgëri ñenn ñi nekk moom ci bëccëg gi waaye ñu nga ci seen jamono yi nga xamante ne nii la ñuy ne nag ñu ngi ci seen óololaa di daal di waajal daal nag nekk nag di dalloog loolu suñu boroom daal di leen dóor mbugal mi nga xamante ne nii moom la leen doon dig te doon ko tëkkoo ñu koy weddi de mu ne fa ma kaana mu ne nag te nekkul woon nag daawaahum keroog seen wax ba nga xamante ne nii ak lay yañ doon joxe ba nga xamante ne seen wax yañ doon wax ba nga xamante ne nii jaahum keroog bi mu leen dikkalee ba su suñu mbugal mu tar li nga xam ne moom laa leen doon tëkkoo di leen ko dig ñoom yéefér yooyee de illaa lu dul qaalu lii de lañ doon wax naan inna kunna zalimin mooy ñu reconnaître li nga xamante ne nii mooy seen bakkaar ya ak seen tooñ seen bopp ya ñu ne woon ak weddi seen borom tabaaraka wa taala ba ñu naan inna illaa an qaalu nekku ñoon lu doon wax naan inna ñun ñii de kunna hay waay reconnaître nañ ne tay de kunna dañoo ne woon laata mbugal mii di dal suñu kaw zaalimiina nekk ñoo xamante ne dañ doon tooñ de du gisoon nañ Firawna keroog ba muy lap la doon moom de gëm na ki nga xam ne moom la gëm waa banu Israël te moom Firawna bokk na ci ñu wommatu loolu nag xam nga ne kooku kon reconnaître na moom daal dinay nangu ko ne moom kon ndaka bés bii da doon caaxaante da doon tooñ boroomam tabaaraka wa taala kon fala nasalanna kon de waat naa ne dinañu laaj alladina ñi nga xam ne ursila ilayhim yebaloon naa ci ñoom ay yonent muy xeet yu fi mas a jaar rek dinaa leen laaj est la leen seen yonente alayhimu salaatu wassalaam jooxe woon est-ce que daal di ngeen koy matal est-ce que nangu ngeen woote ga est-ce que ba ngeen koy bu nangoo est-ce que yéen a ngi coon faa yéen a ngi ko doon doxe ak nan ngeen faatoo loolu suñu borom ne wat naa ne dinaa laaj de ñi nga xam ne warasina ilayhim yónni woon naa ci ñoom ay yonent boo tax ku yaakaar ne da ngay dund la neex boo deewee jeex na ilal jannati bi ghayri hisaab ne waa ji moom mu nga aljana te kenn mooy waa jooju majnuunun hëw wallaahi waa jooju dafa kannasu ta xamoon liggéey giiriir mooy ne borom bi nee na wat naa ci yàlla ne dinaa laaj ñi nga xam ne ñoom laa yebaloon ci ay ndaw waaye est ce que foofu lañu yem suñu borom ne déedéet wala nasalanna al naa ne dinaa ñi nga xamante ne ñooy ñi ma yebaloon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi ma yebaloon ñoom itam dinaa leen laaj de comme ni nga xamante ne nii ndax jottali nañu li nga xamante ne ñoom laa leen joxoon comme bataaxal ñu yónnee ñu yóbbul ma ko sama sama jaam yi comme ni nga xam ne noonu lañu koy gisee ci suuratul maayida bu borom bi tabaaraka wa taala di questionner di laaj ki nga xam ne mooy Seydina Isa almasih ibn maryam alayhim assalaatu wassalaam waaye it naka noonu moo taxoon keroog yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ca hajjatul wadaa mu doon bi nga xam ne ci la defoon li nga xam ne mooy discours am boo bële ba nga xam ne moom la defoon ca hajjatul wadaa ginnaaw gi mu laaj saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ne leen hal ballaght ne leen ndax jottali naa ñu ne ko laqad ballaght wa addayt wa nasaht na ko allah ya rasulallah laqad ballaxta dëgg-dëgg yow de jottali nga wana wa wa addayta te jooxe nga li nga xam ne moom la la sa borom tabaraka wa taala joxoon wa nasaxta te weesu nga foofu sax daal di ngay laaye biir mooy daal di baaraam bi tabaraka wa taala di moom yonent bi alayhi salatu wassalaam di ko joxoñ ci al di ko joxoñaan nit ñi naan allahumma shahid allahumma shahid allahumma shahad naan boroom bi tabaaraka wa taala seedeel aluma boroom tabaaraka wa taala seedeel mooy sama boroom seedeel na ñoom nee nañ jottali naa kon nag loolu la de suñu boroom kon di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom ñaareel bi mu ne fala naqussanna alayhim wat naa ne dinaa leen nettali ñoom jaam yi daal di leen xabaare bi ilmin ci xam-xam bi nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom lañ new woon ci kaw suuf mooy ne lépp la borom bi tabaaraka wa taala daal ni enregistré de te bés dina ñëw ku nekk daal di mu dal di lay restituer daal di lay wan